kon sëriñ bi radiyallahu anhu ba léegi ñaari jataay yi ngénn yépp mu ngi doon wax ci ngëneel yi nga xam ne moo nekk moom la moom la ñu toxal di ko jëlee ci yonent mi aleyhi salaatu salaam en tout cas lu ci bari waxoon nañ la nag darajaay xadiis yoo yële voilà mooy seen seenu euh, ndax dëgër nañu walla dëgëruñu waaye mooy noonee tamit la ko toxale ci ñi nga xamante ni ay téere yoo xam ne seeni borom dañ koo bind ay ci mbir mii nii léegi loolu la ñuy toxalal nii léegi nag mu ne bokk na ci ngëneelu basmala ba léegi mu ne fa adadul xuruufi nombre limu araf yi nga xam ne ñoo làmboo basmala ñoo composé hein la mooy bismillaahir rahmaanir rahiim rasman ci wàllu bind tootabar dees na ko jàppe te lii la adda zabaniya dafa tolloog limu ñi nga xam ne ñooy malaaka yi nga xamante ni ñoom ñooy garder safara ndax suñu boroom moo ne alayha tis'ata ashar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala saqar lawaahatun lil bashar alayha tis'ata ashar voilà bim naan wa ma adraka moo lan xam loo ma alhamdulilah maa saqar lan mooy safara saqar wu tàng woo wala te yées lawaahatun lil bashar day ñori deru koñ fa dugal waaw da koy teggi moom la lay njëkk attaquer ale mu foo léegi ba muy wax ba ne ca foofa alayha nekk na ca kaw safaraat da koy garder nekk fa tis'ata ashara dix-neuf waaw fukk juróom-ñeenti ay malaaka yuy garder foofule waaw gisoon nañ la ci Abu Jahl nal doon wax <laughs> doon gis ci tafsir bi bu gàtt boo bale tafsir allégé yi walillahi alhamdu wal léegi mu ne bismillahir rahmanir rahim boo ko compter ba alif ba siin miim alif jàll yooyu boo ko toppee par benn di ko compter lépp dix-neuf xaraf la fukki xaraf la ak juróom-ñeent alif bi nag alifu rahmaan bi garul ci lu boole voilà boobu doo ko ci boole mu nekk dix-neuf léegi nag mu ne lool mooy nombre mooy lemu kon araf yi composé basmala te lool mooy tolloog lim ba nga xam ne mooy malaaka yi nga xam ne ñooy garder safara googu la di saqar waaw léegi kan lan lu moo ci am mu ne wa anna man zakaraha waaw képp koo xamante ne nii daldi nga koy tudd basmala bismillahir rahmanir rahim minhum najaa yow mucc nga ci ñoom kamaa ni nga xam ne bii ci lii ma wax xadiisu xayril xalqi jaa naka nii la xadiisu ki gën ci mbindeef yi nii la dikke nii la ko waxe ci xadiis loolu xadiis boo bële al imaam Ibn Atiyya daal dina koy tudd na ko noonu al imaam al Qurtubi borom tafsir bi na ko noonu al imaam al rahmatullah alayhim ñoom ñëpp solo nañ xadiis bii jëlee ko ci Waki' al imaam Waki' daal di koy moom mu jëlee ko ci al imaam A'mash Sulaymaan Ibn Mihraan rahmatullah alayhi al Kuufi muy al moom moo ko jëlee ci ki nga xamante ne nii mooy. Eh, abu wa'il mu jële ko ci abu wa'il taalibi la woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum rawatina ci ñoom ibn mas'ud ak ñoom sayyidatu aisha ak ñoo ñële moom moo ko jële ci mawlaana wa sayyidina abdallah ibn mas'ud xadiis bi ci moom la yem loolu lañ naan xadiis mawquuf mooy xadiis la boo xam ne ci saxaaba bi la yem waaye wax yi sauf que day nekk wax joo xam ne dañ naan mawquuf la ci xadiis ci saxaaba bi la yem waaye li muy wax du loo xam ne xalaat da ciy dem ak naan peut-être nii la demee mooy te ñoom ragaloon nañ yàlla ragal yàlla goo xam ne du ñu aventure wu quand di wax yii hein di ko di mooy loo xam dafa wér ci ñoom laa wax de waxuma lu ñuy nettali kese parce que mën nañoo nettali ñu gis ne nekkete yoo ca càllale ba am na ñoo xam ne dëgëruñ dañuy fomenter dañuy créer ay xadiis dañuy toog di xalaat seenu xalaat ne walla lii lu rafet la ñu def ko ba pare ne diw moo ma ko nettali defar sa càllale bu baax xam nga loolu même bu dee càllale bi ci kaw après waajooju rafet na ñu ne diwa ko wax wala yonent ma ne saar saama ko wax taxul mu am poids parce dañuy gis ne ndekete yoo daa am benn waay boo xam ne moom moo lëgëy xadiis bi te kooku waxkatu lu amul la mais lii mooy euh, euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu li tax boroom xam-xamu xadiis yi naan lii mooy xadiis boo xam ne mooy mawquuf la ci saxaaba bi la yem moo ko wax waaye lahu hukmu raf'i day yor ak tey lu yonent ma ne saar saam wax ndax yi kenn du ci waxe xalaat te ñoom ragaloon nañ yàlla ba yu mel nii bu ñu koy wax daa fekk moo xam ne lu ñu jëli ci yonent bi alayhi salaam même bu dee léeg-léeg mën nañu ne mën nañoo bañ a wax ne yonent bi alayhi salaam moo leen ko wax mais dañuy xam ne ci ñoom la ko jële parce que lii ay mbir la yoo xamante ne nii mbir la yoo xam ne kenn du ko tatane kenn du ko gént ak yooyu kese lii xam-xam la yoo xam ne ci mishkaatu nubuwa kese la mooy génne kon mawlaana ibnu mas'ud mu ne radiyallahu taala anhu mu ne képp koo xam ne man araada an yu llahu min az-zabaniyya at-tis'ata 'ashar ah falyaqra bismillahi rrahmani rrahim mu ne ndax mu ne li am ndax kat xaraf bu nekk ci xaraf yoo yële junna la junna la mooy protection la waaw min ci ci ñoom malaaka yoo yële waaw mu ne képp koo xam ne bëgg ngaa mucc ci ña nga xamante ne nii ko képp ku bëgg yàlla muccal la ci ña nga xam ne ñooy garder safara ndax garder wuñ ko toog noonu rek mooy dañuy gën a teg mbugal ña fa ne di leen gën dóor di leen rokkos ay mbol ne tël gaa yi di gën suux gaa yi di gën am problème ci biir safara ñu leen di gën teg ba pare naan leen zuq aywa yow mosal dóor ko mbóor la ba pare ne la ko masal waaw innaka antal azizur rahim euh, non innaka antal azizu xawma la comme ni ko euh, lan na ko <laughs> laay ba waxee voilà <laughs> innaka antal azizul karim voilà zub masal dañ koy dóor mbol de të way ci bopp waa ji kay dóor ko ba pare naan ko mosal loolu lañ mooy di kókkali waa safaraat yooyu ñoom noonu lañ fay nekkee ah pas ñëw rek di garder taxaw ci buntu bi comme prison yi ah non ah non non eh, comme que yaa fi doon rëy rëylu ca kaw suuf aywa zuq innaka antal azizul karim acca eh, yow yaay ki nga xam ne yaay ki màgg noo ah yaay ki tedd noo al karim yaay ki ki noot al te yaay ki tedd acca noonu mooy mu ne nag ku bëgg yàlla muccal la ci noonu na nga jàng bismillahir rahmanir rahim ndax xaraf yi ko composé yi ko làbboo ñoom ñooy seen nombre te xaraf bu ñu nekk daf lay musal ci kenn ci ñoom te ñoom ñépp ñoo xarafu bismillahir rahmanir rahim ak malaaka yooyu seenub lim benn la voilà loolu moom la sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di wax nii mu ne wa anna man zakaraha minhum najaa kama bi xadiisu xayril xalqi jaa kon loolu lañ wax léegi ah ki te képp koo xam ne zakaraha tudd nga baat yooyu kon minhum ci ñoom najaa mucc nga kama ni nga xam ne bii ci noonee xadiisu xayril xalqi ci la xadiisu ngeen ji mbindéef daal di dikk mu ne alay alayhi afdalu salaati wasalaam mahazazu nasihatin xayral maram mu ne alayhi ci kawam moom yonent boo bale afdalu salaati gën ji a gën jee rafet asalaatu ay julli wasalaam ak i sëlmalu borom bi nekk na ci moom te yal na nekk ci moom maa fekk rek xaasa dina jote zu nasihatin boroomu koo xam ne day laay day laayiire day laay bii day laayiire biir day laayi <laughs> biir voilà day laayi biir xayral maraam la gën ca la muy sàkku voilà kon nag mu ngi noonu kon sallallahu alayhi